ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim inna alladiina jaa'uu bil ifki usbatun minkum laa tahsabuuhu sharran lakum bal huwa xayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladi tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim kon suñu boroom tabaaraka wa taala fii laaya bi nii di fukkeelu benneelu laaya bi ba ni nga xamante ne nii mooy laaya bi nga xamante ne nii mooy <coughs> mooy wax li xamante ne nii muy ñaar fukkeel bi wala boog li nga xam ne mooy waaw ñaar fukkeel bi ak juróom benn loolu lépp suñu boroom tabaaraka wa taala dafa wàcc laaya yii nga xam ne li waral mu wàcc mooy xew-xew bu siiw boobu la nga xamante ne nii sax na nekk ci saxiixayn di saxiixu al imaam al buxaari raxmatullahi alayhim ak saxiixu al imaam muslim ibnu al xajjaaj mu ngi tamit ci sunan yi mu ngi tamit ci musnadu al imaam ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal raxmatullahi alayhim waana ko noonu la ko al imaam ibnu isxaaq raxmatullahi alayhi soloo kom ni mu saxe ci siira bi ak yeneeni boroom xam-xam yoo xamante ni daal nañ koy saxal mooy nettali bi nga xamante ne nii mooy tuumal yi nga xam ne xare ba ñu gisoon gisoon nañu ghazwatu banil mustaliq di muraysiya xare boobu daa bari ay xew-xew yu ci xew xam nga gisoon nañ ci yenn yi ca suuratul munaafiquun ba nga xam ne ci la naafiq yi ña nga xamante ne jàmboo bale jote woon nga xamante ne ku doon liggéeyal la boo Seydina Umar ibn al-Khattab ak ka nga xam ne moo bokkoon ci lansaar yi bañ xëccoo yee ca ndox ma bañu woowante yàllal muhaajiriin kii ne yàllal kenn ki woo muhaajiruuna yi keneen ki woo lansaar yi day ba ñu jotee ba ñu ñëw wax ko kilifaay naa fiq yi ni Abdallah ibn Ubay mu ne way ñoom def nañ looloo mooy waa ñii nga xamante ne nii ñooy ñooy muhaajiruuna yi daal ñi jóge Makka ñëw gàddaay fii ci Medina ñoom daal ñu ngi xëccoog ñun ca ndox mi lii daal mooy li nga xam ne moom la misaal mi di wax naan yow daal yafa lalam sam xaj buy màtt yow lay njëkk a màtt mooy li wolof di wax rek yafa lalam sam kuy buy daaj mbëkk yow la koy njëkk a daaj léegi nag ci la doon wax naan buñ demee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam la yuxrijanna al a'azzu minha al adal waat nañ ne ki nga xam ne moo ki gën a tedd di man abdallah ibnu ubay wal iyaadu billah président naafiq yu bon bi alxabiis mu ne moom dina fa génn ki nga xamante ne nii mooy ki gën a mooy ki gën a suufe te mu ngi ci jubloon yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mooy xew-xew boobu foofu noonu xare boobu ci la lii tamit nettali bi ca la xewe woon nettali bi mooy lan ci gàttay mooy am na te yam na yeneen xew-xew yu ci des ci lenn li boroom xam-xam yu bari di wax ci wàllu tiim ak yooyu def la wàcc ci xew-xew boobu ba léegi inshaa allahu taala bu ñu ci àggee ci saar yi nga xamante ne nii ñoom ñooy wax ci suuratul maayida ak suuratul nisaa yi di wax bay tudd li jëm ci wàllu tiim ak yooyu dinañu ci ñëwaat ci xew-xew bi moo tax xare la bu am solo kanta kañ la xewoon ak naka la woon loolu lépp jotoon na jiitu woon nañu daal di woon koy wax walillahi alhamdu wal minna te ci xare boobu boo fàttale ko ca suuratul xujuraat waa banul mustalif mooy ñu ñëwoon ñenn ñi taxaw fële di jóllu mbéeru di yooxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne foofuy tuddoon nañ fa xew-xew bii mooy xew-xew bii daal di woon nañ ko fay tudd nga xamante ne nii mooy ghazwatul muraysiya di ghazwatu banil mustaliq léegi kon xew-xew bi ana lan lay nettali xew-xew bi de li muy nettali mooy keroog bi nga xamante ne nii xare boo bële yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dem ba nga xamante ne nii ci la ñuy dellu li ñuy dellu nag mi nga xamante ne nii mooy ci lay dellu moom yi alayhi salaatu wasalaam jóge ci xare bi dafa àddoon keroog comme ni nga xam ne noonu la doon def moom alayhi salaatu wasalaam bu doon dem ci xare day tegoo ay bant soxnaan yi ki nga xam ne moom la sox bantam génn kooku mooy kiy ànd ak moom bii nag daa fekkoon sayyidatu Aisha as-siddiqatu radiyallahu taala anha wa ardaaha moom moo àndoon moom biñ demee nag ba foofu ci xare bi léegi nag biñ dekkee bañ pare ñu daal di def benn escale foofu fële fañ doon xare léegi nag yonent mooy gañe nañ waa banul mustaliq léegi muy waa banu waa waa bo ibn abi dirar nekk Eh, ki nga xamante ne goro la mujj doon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme niñ ko gise woon bi ñuy tudd ñi nga xamante ne nii ñooy soxnaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag bi nga xamante ne nii loolu am na ñuy dellu ci guddi gi bi ñuy dellu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha fi nga xam ne fa lañ ne dafa demoon ngir dem ngir aajowu doomu aadama mu jóge foofu fi ñu campé daal di dem fu gën a sori ci àll bi noonu ndax ci àll bi lañ newoon léegi nag bi nga xamante ni ci la dem ba agsi fekkaat fa armée bi demaguñ léegi mu làmb dënnam gis ci baatam gis ni caq bi nga xam ne moom la soloon moom la takkoon ne waddal na ko léegi nag mu dellu di ko seeti ba mu demee di ko seeti ñëwaat fekk ba mu demee trouver ko bi mu ñëwaatee fekk arme bi dem nañ seen yoon mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi radiyallahu anhum dem nañ léegi nag bi nga xamante ne dem na noonu mu xool xool foofu yépp gisul ket koo xam ne picc mu fay taxawaalu léegi nag foofu la daal di nag nelaw bi nga xam ne nag ci la nelaw mu am benn saxaaba boo xamante ne nii radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga xamante ne nii moom dafa nekkoon koo xamante ne nii moom bu doon nekk doo xam ne bu doon nekk koo xamante ne nii mooy moom moo doon mujjee jóge fi nga xamante ne nii mooy eh, ci ci armée bi moom dafa doon nekk moom moo doon bu doon tey li nga xam ne moom lañ naan voiture bale mooy ki nga xamante ne nii moom mooy bu bu bu bu ñépp jàllee convoi bi bu demee moom mooy ñëw ci ginnaaw biir li nga xamante ne nii daal di jaar ci ginnaaw bu ñëwee lépp loo xam ne fàtte nañ ko fa ci ginnaaw moom moo koy jël nekkoon koo xam ne boroom xam-xam yi en tout riwaay yu bari ne boroom daa nekkoon koo xamante ne nii ku amoon ak njàmbaar la nag muy Seydina Safwan mooy Safwaan moo mële nga xamante ne nii mooy Safwaan ibn Mu'attal ibn Mu'attal as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag moom bi nga xamante ni nii nag ci la dëpp mooy nekk ba ñépp dem ca fajar ga muy ñëw ci la robb mu mu ñëw gis benn silhouette mooy gis daal ku tëdd mu ne waaw kii kan la bi mu jegee sori bi mu xawee jege si mu gis ne way kii def jigéen la tax bu xàmmee ne kii sayyidatu Aisha la radiyallahu anha mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne ah ñun dañu ngi dellu ci garo ci borom bi te ci borom bi de lañ jóge te ci moom la ñuy dellu léegi lool kese la wax léegi nag sayyidatu Aisha radiyallahu naa nee na mu daal di jóg di déggee waxam mu daal di jóg moom mu daal di yësal gëléemam daal di koy wan gannaaw ba ni mu yéega ci gëléem gi après nag mu yë mu mu mu muy wommat mu yéegal mu yëkkati gëléem gi mooy xëcc gëléem gi gëléem gi jóg mu daal di jël di wommat sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di nekk ci biir léegi nag bi ñu àgg nag fekk fekk yoor bi ñuy dab li nga xam ne mooy si bi muy arme bi fañ leen dabe fekk nag li nga xamante ne nii mooy yoor yoor geeg loolu daal di la daal di kii daal di jóg mooy jant bi daal di jóg léegi nag bi ñu agsee naafiq bu mag bi comme que mu ngi woon ci arma bi di Abdallah ibn Ubay daal di leen seen ñuy ñëw gis Seydina Safwan ibn euh, Safwan as-Sulami ibn Mu'attal as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu di wom nag gëléem gi nga xamante ne nii kane ca kaw mooy Sayyidatu Aisha radiyallahu anha naafiq bu bon bi na xam ngeen ne kii muccul ci moom mooy ndaw moom moe muccul ci waaji waayit waaji muccul ci moom de loolu mooy comme li ñu doon wax keroog rek ci arb mooy tuumal na leen ne é yi dañ doon jaaloo de toute façon mooy ni mu ko waxe waaye yow ma ne waaye yow soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ànd ak waaji guddi gi yëpp ñoo nekkoon nga naan lan daal di fële nii xam ngeen ne gaay bu leen dof waa wax waxam yu mel noon mooy ni mu ko waxe mooy rek muccul moom moom moom xam nga ne moo Safwaan muccul ci ci ci Aysa mi te moom itam muccul ci Safwaan de mooy maa najaa minha wa maa najat wa maa najat minha loolu la doon wax léegi nag léegi nag loolu nag daal di siiw gars yi commencé nag di wax bi lool xewee nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ rumeur bi gars yi nekk fi di wax ci polémique yoo xam ne dara kiiwul mu daal di rëppatal ne gars yi nañ leen dem ñu dema dema dem dañoo doxa doxa doxa dox ba ba tas mais bi ñuy wàcc di di defaat escale dañoo defaat escale ñépp di nelaw léegi nag xew-xew boobu nag bi ñu àggee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam naafiq yi daal di koy jël laaw di ko kawti kawtee fu ne di ko wax naan haa ci garam place yu ne waaye yéen mbaa yëg ngeen li xewa haa yée sayyidatu Aisha mii de mook Safwaan de ibnu Mu'attal mii <laughs> seeni mbir dara ci wóorul de waaye yow waaye ba guddi gi ñoom ñoo newoon de bàyyi ba bëccëg gi nag ñu daal di génn daal di ànd nii te kat ànd bi muy wax mooy lan koo xam ne xooluk moom moom daanaka dafa wonoon ginnaaw Sayyidatu Aisha mu yéeg ci gëléem gi mu yëkkati gëléem gi daal di dem noonu la def ba àgg léegi nag moom muy wax loolu bi mu nga xam ne nag ci la ñuy wax loolu di ko wax fu ne léegi nag Sayyidatu Aisha radiyallahu anha xabaar bi siiw nag mooy ba am na ñoo xam ne sax ñu baax ci saxaaba yi ñoo xam ne sax fekk woon nañ Badar comme Mistah ibn Uthatha radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci waa Quraysh moo xam ne mbokk woon ci sayyidatuna sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu moo ko doon defal ay xéewal nem moom ci la tàbbi woon ku mel ni bi sayyidina Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu muy poète yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ki nga xamante ne nii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko doon saddal ay way di ko dalal ci yéefiréeg yooyu moom itam dugaloon nañ ko ci ak soxna su mel ne xam Hamna bint su nekkoon soxna ci Seydina Mus'ab ibnu umayr radiyallahu anhu musabul xayri waaye bi nga xam ne ci lañu ñu faat seydina musab radiyallahu anhu keroog uhud ki nga xam ne moo ko mujj denc jamono yooyu lool di xew mooy Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu bokk ci fukk ñi nga xam ne ñoo gën a màgg ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy kon di nekkoon sœur ci sayyidatuna Zaynab bint Jahsh nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii ñoo ñi gën a siiw ñoo xamante ne ñoo ci newoon ñoom itam dañ ko mooy rumeur bi da leen a yóbbaale woon ñoom itam ñu jàpp ne dëgg la léegi nag bi loolu bare nag mu def ay fan ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam def fa discours ba mu nar indi problème ci si biiru lansaar yi diggante waa Aws ak waa Xasraj léegi nag ginnaaw gi bi nga xamante ne ci la lool xew ci la borom bi daal ci gàttal lool sax bu ginnaaw bi nga xam ne ci la wax jooju bari rumeur bi bari ay fan ngir moomu nag netti woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidatu Aisha radiyallahu anha yëguloon li xew ba benn jour la ànd ak yaayu Mistah mi nga xam ne bokk na ci ñi nga xamante ne radiyallahu anhu ñooy kawti kawtee mbir mi di ko wax di ko wax di ko siiwal léegi bi muy dox di ànd ak moom ngir dem faj aajooy doomu aadama ndax temps yi ci biti lañ ko doon def léegi mu faqastalu moom yaayu Mistah ne temps sa Mistah ne ha Mistah ad euh, Mistah moom tostare na mooy mooy mooy alku na léegi ma ne ko waa yow nan nga wax mën a waxe koo xam ne fekke na Badar sa doom nga koy wax mu ne ko yow